alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu ngi hadis mille cent un mu ne wa anha radiyallahu taala anha annaha qaalat lam yakun an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ala shay'in min an-nawaafili ashadda ta'aahudan minhu ala rak'atay al-fajr muttafaqun alayhi Ah, kon al imaamu al xaafis mu indi al nawawiyu rahimahullah mu indi xadis bii nga xam ne moom la ci toftale moom la ci teg ginnaaw bi mu ne waane mu ne mu ngi jële ba léegi ci saxaabu bi yat bi nga xam ne bokk ci mug si wuna ñi nga xam ne ñu ëpp liñ solo xadis jële ko ci eh, yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi wal muksiruna min riwaayati al abu hurayrata yalihi ibnu umar wa anasun walbahru kalxudriyi wa jabirun wa zawjatun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama kon loolu lu xam-xam solo la hmm? kon muy hadiisu sayyidina wa mawlaana sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaahuma wa ardaaha wa anha wa ardaaha ah léegi <coughs> mu ne annaha qaalat nee na lam yakun an-nabi mu ne yeneen saa salaam nekkuloon ala shay'in min an-nawaafil amul woon lenn ci naafile yi lenn lenn lenn ci naafile yi kon mooy yi nga xam ne du farata ginnaaw kon farata yi nga xam ne moom la ñu xam tisbaar timis de tisbaar takkusaan timis gee fajar ñaari rakk yooyee amul ginnaaw loolee ñaari rakk ñaari rakk amul woon amul woon hein ala shay'in min an-nawafil dare dere dere dere ci naafile boo xamante ne ni ashadd ta'ahudan bi nga xam ne moom la gënoon a tar moom waaw di takkook moom di ko def di ko takkoog moom ala rakatay fajri que ci kaw rakatay fajri mooy moom la ginoon a takkool moom salawatu rabbina wa salaamuhu alayhi allah allah loolu rëy na de waaw allahu akbar kon lii la al imaamu ah, ah, daal di wax mu ne muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari yak al imaamu muslim abul xusayni ñoom ñoo ko bokk solo hmm? léegi nag mu des mu des laaj bu njëkk mooy ana est ñoom ñaar kese dañ cee wéetoo waaw est-ce que dañ cee wéetoo ñu ne la déedéet hadis bi de seen sëriñ di al imaamu Ahmad <laughs> imaamu Ahmad ma sha Allah ibnu Muhammad rahmatullah daal na koy solo waaye nako noon al imaamu Abu Dawud rahmatullahi alayhi eh, eh, moom eh, solo na ko solo na ko waaye moom comme dinañ ñëw ci kàddu yi man lam yakun ala shay'in inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam lam yakun ala shay'in min an-nawafil ashaddu ashadda mu'ahada hmm, mu'ahadatan minhu noonu la ko al imaamu Abu Dawud ashadda minhu ala qabla subh Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at rahmatullahi alayhi moom itam daal dina koy solo moom andi na ko ah. Euh, non imaamu Tirmidhi euh, daa tout le temps may juum moom indiwul dafa niroog xadiis dañu niroog mais moom indiwul lool indiwul lii indiwul ko ci kaddu yi indiwu ko ci euh, kaddu yi indiwu ko ah kanta al imaamu kon ñoo ñoo ko indi imaam ad-Daarimi ñee ñale num tudd al ibnu Maaja indiwu ko kon al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala muttafaqun alayhi moom mu ko indi kitaabu baabu at-tahajjudi bil layli hmm? baabu taahudi rak'atay al-fajri wa man sammahuma tatawwa voilà <laughs> imaamul Buxaari ngir war na lee bul jàpp ne farata la waaw kon nag mu ngi noonu te dina la wax euh, <coughs> ci beneen kii di wax nañ ko ne haddathana Bayaan ibn Amr mu ne nettali nañu imaamul Buxaari suñu sëriñ rahimahullah di Bayaan ibn Amr di Bayaan ibn Amr Abu Muhammad al-Bukhari moom Bukhari la Bukhara la dëkkoon comme imaamul Bukhari al-aabidu nekkoon jaamukatu yàlla bu mag génn àddina la 222 <coughs> rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Yahya ibn Sa'id gis nañ ko sànq mu Yahya ibn Sa'id ibn Farou al-Qattan al-Hafiz Abu Sa'id at-Tamimi al-Basri al-Ahwal rahimahullah gane àddina la 120 génn àddina la 198 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana ibnu Jurayj mu ne nettali nañu ibnu Jurayj te Abdul Malik ibnu Abdul Aziz ibnu Jurayj moom gis nga maamam bu sori eh, eh, eh, maamam maamaatam lañ koy hmm, na maamam maamam Abdul la tudd ibnu Abdul Aziz ibnu Jurayj maamam lañ koy dàkkantal comme naan doomu Jurayj waaw tub baay ji Abdul Aziz al-Qurashi al-Umawi Abu Khalid al-Makki rahimahullahu ta'ala génn àddina l'an cinquante moom nag mu ngi gën a l'an quatre-vingt voilà la quatre-vingt génn àddina la cent euh, euh, euh, am na nag ñu ne soixante-quatorze la dane àddina da ngay gis ñoom ñi Abdul moom moo jiitoon ñoom imam Malik ñoom quatre-vingt-quatorze jàpp quatre vingt moom mii nag moom moo leen magoon te moom cent cinquante comme al imam Abu Hanifa ci lañ génn àddina rahmatullahi alayhi an Ata mu jël ko ci Ata di Ata ibn Abi Rabah Aslam al-Qurashi al-Fihri Abu Muhammad al-Jumahi al-Makki rahmatullah alayhi moom mu ngi gane addina atami ci xilaafa Sayyidina Usman l'an 27 ci la gane addina génn addina l'an 114 ci wuute bu am am ñu ne l'an 115 am ñu ne l'an 117 rahmatullahi alayhi an Ubayd ibn Umayr mu jël ku naan Ubayd ibn Umayr du Ubayd ibn Umayr ibn Qatada ibn Sa'd al-Laythi al-Jundai Abu Asim al-Makki rahimahullah génn àddina l'an 68 am na nag ñu ne l'an 74 rahmatullahi alayhi moom mi eh, par exemple moom jamono yonent bari saa saa la génn la la gane àddina hmm? eh? <laughs> waaw mooy ci la gane àddina ci la juddu waaw waaw akbar jamono yonent saa li li li juddu waaye nag du saxaaba voilà muy Ubayd ibn Umayr al-Laythi rahimahullah an aishata mu jëla ko ci sayyidatu aisha radiyallahu anha gis nañ ko sànq bint siddiqi ibn abi quhafa ibn amir ibn amr ibn ka'b ibn sa'd ibn taym ibn murra al-qurashiyya at-taymiyya ummul mu'minin génn àddina l'an cinquante-sept ñii ne l'an cinquante-huit radiyallahu anha di soxna yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne annaha qaalat lam yakun an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala shay'in min an-nawaafil ashadda minhu ta'aahudan ala rak'atay al-fajr gis nga mu ngi noonu nii la ko al-imaam al-Buxaari rahimahullah indi moom la al-imaam an-Nawawi ta'aahudan minhu ala rak'atay al-fajr wax fee ci Riyaad bi ta'aahudan ala rak'atay al-fajr kaana al-imaam Muslim wa Abul Husayn rahmatullahi alayhi Ah, moom euh, da ko ci euh, euh, ay term waaw ay yeneen kàddu yoo xam ne jege na lii hmm? jege na lii nii waaye du exactement ni ko imaamul Buxaari indi rahmatullahi alayhi moom al imaamu Muslim Abul Husayn hmm? léegi nañ xool moom al imaam muslim rahmatullahi alayhi moom ni nga xam ne noone la ko inde al imaamu muslim wa abul husayn hmm? rahmatullahi alayhi mu ngi indi kitaabul masaajidi wa maadi'is salaat baabu istihbaabi rak'atay sunnati fajri eh? mu ne wa haddathanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba wa ibn Numayr mu jël ko ci ñaari sëriñam mu ne te nettali nañu suñu sëriñ bi Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman eh, al-Absi al-Kufi rahimahullah eh, génn ad gane àddina la cent cinquante neuf génn àddina la deux cent trente cinq rahmatullahi alayhi wa ibn Numayr moom muy Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani Abu Abdirrahman al-Kufi al-Hafiz rahimahullah génn àddina la deux cent trente quatre gis nga moom eh, ñoom ñaar ñi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 mu ne moom eh, haddathana dane haddathana nettali nañu Hafs muy Hafs ibn Ghiyath mi ngi sànq rahmatullahi alayhi ala al-jami' an an ibn Jurayj gis nañ ko sànq Abdul Malik ibn Abdul Aziz gis nañ ko sànq ci tallal Imam al-Bukhari an Ata gis nañ ko sànq an Ubayd ibn Umayr radiyallahu rahimahullahu gis nañ ko sànq an Aisha radiyallahu anha annaha qalat ma ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fi shay'in min an-nawafil asra'a minhu ila rak'atayn qabla al-fajr gis nga fii ni mu ñëwee masumaa gis ndawal yàlla saa salaam ci lenn ci naafile yi mu gënoon gaaw ci jëm ci de euh, euh, ci rakaatay alfajar léegi nag bi niroog bii nag mooy bi jiitu bii te boobu sax la ñu waroon da daal di man yi mooy wax mooy wim ne euh, ndax boobu du muahadan waaye muahadatan comme niñ ko waxe woon ci imam an Abu Dawud wala eh, waaw al-imaam Abu Dawud al mu ne foofu wa haddathanii Zuhayr ibn Harb moom la njëkk a indi avant bi hadith ñaari yu yëpp 724 la bu ci nekk lu ci eh, Sahih Imaam Muslim mu ne wa haddathanii nettali na man dong Muslim Zuhayr ibn Harb sama sëriñ di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama an-Nasaa'i al-Baghdaadi rahimahullah gane àddina la 160 génn àddina la 232 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Yahyaa ibnu Sa'iid gis nañ ko sànq al-Haafiz al-Qattaan al-Farruux al-Farruux muy ibnu Farruux al-Qattaan Yahyaa ibnu Sa'iid ibnu Farruux al-Qattan Abu Sa'id rahimahullah al-Basri an Ibn Jurayj gis nañ ko sànq an rahmatullah alayhi qala haddathani Ata gis nañ ko sànq an Ubayd ibn Umayr radiyallahu ta'ala anhuma gis nañ ko sànq an Aisha radiyallahu ta'ala anha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yakun ala shay'in min an-nawafil ashadda mu'ahadatan minhu ala rak'atayn qabla as-subh kon nii la ko al imaam bi mooy bi niroog dëgg-dëgg ak xadis euh, bi nga xam ne mooy bu saydina al imaam mus euh, al buxaariyu rahimahullahu taala rahmatan waasi'a waaw lii nag xadis bii nii ah xadis bii nii euh, kii dafa laaj ab laaj la Ubayd ibn Umayr mi dafa laaj sayyidatu Aïsha radiyallahu taala anha daf koo laaj ab laaj la jóge comme ni nga xam ne noonu la leera ci yenn riwaaya yi waaw rahmatullahi alayhi hmm? loolu lu am am solo la moom daa laaj sayyidatu Aisha radiyallahu anha bi ma ko laajee nag ci la ko waxe lii eh, eh, doon ko laaj daal ci eh, yooyu waaw ah, ndax ñëw na ah, loo xamante ne nii ci yeneen ni laaj la yoo xam ne am na ñeneen tamit ci taabe yi ñu jële hadis mel nii ci sayyidatu Aisha comme euh, ñi nga xamante ne mooy euh, Abdallah ibn Shaqiq ñu fi gisoon <laughs> te kii euh, imaam naw yi doon wax naan nga xam dañoo dañoo dañoo dëppoo ci ak màggay ak màggam waaye suuf ko mën a loon am na problème de waaw ah, Abdallah ibn Shaqiq boobu ne gisul woon saxaaba yi lu ñu dajaloo jàpp ne bàyyi ko moom kéefër la du julli waaw loolu mooy Abdallah ibn Shaqiq boobu laajoon Sayyidatu Aisha lu laajoon ko ci affaire yeneen saa salaam doon ay naafilam kon euh, ginnaaw kon taxrij bi dañuy gis ne hadis bi ba léegi ak suñu buntu bi seen lëkkaale leer na mooy lan mooy bunt bi dox ci feddale ko ñaari rakkaay sunnaay subh yi mu ne yeneen sa salaam de amul woon ci naafile yi dara loo xam ne moom la ginoona assiduité mooy sax ci ashad ba pare euh, afal tafdil waaw superlatif ni moom la gënoon a tar di di sax di di di di làmboog moom di saxoog moom que rakatay fajri kon loolu day bokk ci li waxoon ci hadis bi ñu génn hmm, euh, kon loolu day wone gëneelu quand ñaari rakka yooyu mooy màgg na quand fa yonent bi alayhi salaam ba naafila yépp mooy li nga xamante ne nii moom la dina taxaw te waxoon nañ la lii day wane màggaayu ngëneelam waaye tamit li mu wax sayyidatu Aisha li mu wax lam yakuni nabi ala shay min an-nawafil day dellu li ñu waxoon te bi ñu génn sànk bosam bi ba léegi kene lii day wane ne du ñu farata ah. waaw du ñu farata de parce que al imam al dafay nettali ci al imam al-Hasan al ne da ko war waaw moom nag bu la nee dafa war bon tegu ko place wu comme juróomi julli waaye daal war na waaw mooy seenu war feddalekuwul comme yooyu waaye bu day mooy war la mais rien que ne war na loolu hadis yi dañuy wane ne loolu warul waaw moo tax Sayyidatu Aisha wax lu leer ne lam yakun ala shay min an-nawafil waaw yooyu saa nekkul woon ci dara keenaa fii léegi te Abdallah ibn Shaqiq be bi nga xamante ne nii ci la doon laaj euh, euh, Sayyidatu Aisha Sayyidatu Aisha loolu tatawwu la ko tudde voilà <laughs> waaw wane ne loolu attention de du farata ah. waaw même bu dee dégg nga ñu koy jëlee Sayyidina al al imaam al Hasan ibn Yasaar al Basri loolu ah, du loolu parce que Abdallah ibn Shaqiq da ne sa'altu Aisha an an-nabi sallallahu alayhi wasallam man damaa laaj yonent Sayyidatu Aisha hmm? li nga xamante ne nii mooy ci euh, euh, mooy julli yi nga xam ne yu yeneen yonent sama alayhi salaam waaw léegi mu tudd yi kon loolu dafa leer te kii euh, nu mu tudd al imaam al Bayhaqi rahimahullah bi nga xamante ne nii dafa solo jële ci Ibnu Jurayj al imaam Ibnu Jurayj rahimahullah mu ne damaa waa Ataa ne ko mooy awaajiba rak'ata al fajr aw hiya min at-tatawwu nee na maa laaj Ataa mi ngi ci tàll bi waaw mais euh, ñaari rakkaay fajar yi mooy xam na yi mu koy wax mooy yi nga xam ne naafila bi mais loolu farata la daa nekk farata dafa yëkkati ko ba comme ñaari rakkaay subh yi farata la moom dafa war wala daa nekk loo xam ne coobar wu rek say Seydina Ataa ne ko haddathani Ubayd ibn Umayr indi hadis bi waaw ne Sayyidatu Aisha neena lam yakun an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala shay'in min an-nawafili <laughs> waaw nekkul woon moom yonent bay saa saa am lenn ci naafila yi wax ja daanu kon lii eh, loolu manu la nekk loo xam ne lu war la waaw loolu la mooy li nga xam ne mooy li am warul waaw ala shay'in min na nawaafili leeral nañ ko te waxoon nañ la xadiisu eh, Seydina eh, Abd ibn Abbas mu jël Seydina Muaz eh, di koy ne saa saam doon yónni Yaman ak yi nga xamante ne xamsu salawaatin yooyee nga xamante ne képp koo xam ne takkoo nga xoog yooyu yooyu xadiis yi boobu bari na di wax yooyu kon loolu lu ama am solo la quoi hmm? al imaamu Nawawi mu ne xadiis bii nag le fait ak xadis bi ñu jóge woon kaana laa yada'u arba'an qabla zuhr wa qabla al rawatina xadis bii te ne yeneen salaam bi ñu wax sànq doonul woon bàyyi mukk ñeenti rakka laata muy julli tisbaar waaye ñaari rakka ginnaaw bi mu fajar non laata muy julli fajar ak surtout xadis bii ñu nekk kaa lam yakun yeneen saa salaam de masu nekk ci benn ci naafile yi bu mu gënoon a tardé moom ah que ñaari rakkaay fajar. mu ne lii nag am na ñoo xamante ne nii boroom xam-xam yi am na ñoo xam ne wa qad yustadallu bihi li ahadi al qawlayni indana fi tarjihi sunnati subhi ala al witr mu ne am nañu ah léegi mën na see tegtaloo de ne lii day wane ñaari wax parce que boroom xam-xam yi en fait loolu wute la waa léegi mooy rakkaay sunna yëpp ana ban moo ci gën a witar bi nga xam ne benn la mooy man nga witar cinq rakka trois rakka mais en tout cas bi nga xam day tóol est-ce moo gën a foor wala ñaari bàkkaay suba mu ne nag lii am na lees ci mën a tegtaloo ci lenn ci ñaari wax yi nga xamante ne eh, eh, di dëgg gën a dëgëral te ni rakkaay suba moo gën a dëgër moo gën a fort witar waaye mu ne laakin laa di fii <laughs> imaamu Nawawi mu ne waaye benn tegtal lool dafay amul fii dara <laughs> li anna al witra kaana waajiban ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam fala yatanaawalu hadha al hadith witar daa ne woon farata ci yonent bi alayhi salaam loolu bu ñëwee ci li jëm ci loolu dinañ ci wax insha allah waaw mais euh, lim la bëgg a wax rek mooy hadith bi kaana ashad euh, euh, kaana nabi sa lam yakun nabi sallallahu alayhi wasallam ala shay'in min an-nawafil ashad ta'ahudan minhu ala rak'atay al-fajr manoo ci tëbi noonu que ne comme que loolu la woon dëgg la nawaafil yi xam nga loolu ñu joyal la ah kon est witar mais witar it ay waxam bu ñëwee moom tamit yeneen sa salab dafa newoon loo xam ne da koo saxoo woon <laughs> comme lii te tamit am tamit yu mu ci wax yu rëy yoo xamante ne euh, pour nga jël bii euh, teg ko ci kaw bee ba ñenn ñi teg ne jàpp ne comme al-Hasan al-Basri yi nii waxe ne waajib witar ñëpp xam ne ci Hanafiya yi ñu jàpp ne waajib la dafa war dafa war waaye bon pas waru comme farata yi comme comme waxu imaam al-Hasan bii rek ibnu Yasaar waaye witar dafa nekk loo xam ne lu war la du damay toog bu ma neexee def bu ma neexee bàyyi ah non non non non amoo ci droit da ngay def <laughs> waaye bon loolu lépp euh, insha allah gënu la digor wallahu ta'ala a'lam al imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala